alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu tabuuk gazwatu tabuuk ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci jotaay bii weesu gisoon nañ ay xew-xew gisoon nañ ay xew-xew ah, yi jëmoon ci wàllu seydina xuduumu abi dhar radiyallahu taala anhu wa ardaa ak abu xaysama al ansaariyu radiyallahu taala anhuma eh, gisoon nañ li wér ci génnuk àddina seydina abu dhar ci xadiis boo xam ne rawaahu al imaamu ahmad bi sanadayn boo xam ne imaam al haythami nee na benn wér na waaw te rijaalu góor ñooy rijaal ci rijaalu saxiix lañ bokk gisoon nañ ne imaam ibn Hibbaan soloo na ko tamit ci saxiixam bi mu jaar ci Ibrahim ibn al-Ashtar an abiihi an Dar radiyallahu ta'ala anil jamii' kon gisoon ne alayhi salaatu wassalaam aksiyon na ila Tabuuk kon nit ñi lañ doon def même ci yoon bi ci yoon balañ ne woon kii Seydina Abu Dhar bi ak yooyu ak Abu Xaysama fa lañ jeexale woon fooy agsi na Tabuk ndax ba mu am rek Umayr ibn Wahb dana ko xaar ma parce que daa am bu ma def bëgg te bëggu dama laa bëgg jiitu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag dama lay ñaan nga bàyyi mu njëkka mu njëkka laa àgg mu ne ko waaw mu dem wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu wax mu ne ko awlaa laka aba xaysama ya aba xaysama wa dakara lahu bi xayrin wa daa lahu lu baax daal koy ñaanal yiw <clears throat> radiyallahu taala an abi xaysama kon alayhi salaatu wassalaam mu ngi Tabuk te gisoon nañu discours ba mu def bañ ne woon moom la def ca riwaaya imaam ahmad ba imaam ahmad loolu lañ waxul woon mooy discours bi imaam Ahmad dañ ko tudd mais waxuñu ko woon bu imaam al-Bayhaqi bi lañ indi woon nga xam ne mooy bu gudd boobu di jaar ci Seydina Uqbatu ibn Aamir al-Juhani al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu Uqbatu ibn Aamir al-Juhani boobu lañ tuddoon mais tudduñu woon bu imaam ahmad bi parce que bu imaam ahmad bi moo gënoon a gàtt boobu dane yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog xutba bi mu def hein xutba mu def euh, <coughs> fekk seyna abu sa'id al-xudri la ne moo ko solo waaye waxoon nañ la abul xataab bi mooy majhul bi abi an abil xayri an abil xataabi waxoon nañ la li jëmoon ci càlla yooyu kenn wérul kene yonent mi alayhi salaatu wa salaam xataba nnaas waaw inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aama Tabuuk xataba nnaasa wa huwa musnidun dahrahu ila naxla mu ne alayhi salaatu wa salaam dafa xutba nit ñi fekk mu ngi wéeru ci garabu tàndarma <coughs> ah muy garab gu barkeel waaw garab googu nga xam ne mislul mu'min moom comme aji gëm ji la la niroo comme ni nekk ci saxiix yi ba koy laaj yeneen time ay saar saam di wax naan xabaare leen ma di laaj saxaabaam yi radiyallahu anhu ci garab goo xam ne moom comme aji ngëm yàlla ji ñoo niroo Seydina Abdullah ibn Omar nee na ñépp noppi comme que Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar saxaaba yu mag yooyu ñu ngi fi mais kenn waxul ah <coughs> moom xelam demoon na ci ne non garab googu kii la tàndarma la waaye waxul dara yonent bi saa salaam après comme que waxuñ mu ne leen ah mooy nax la <clears throat> mooy garabu tàndarma bi ñuy paree di dem mu wax bàyyi ji Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko man de affaire bi ñëwoon na sama xel de xalaatoon naa ne nax la la waaye comme que waxuma ko mu ne ko nga waxoon ko nag moo ma gënal lii ak lii waaw waaw ndax boo ko waxoon yonent bi alei saatu salaam na la ñaanal loo xam ne ci yeewu gi nga yeewu ak mi nga xamante ne nii noonu nga waxe lool lool nag moo ma gënaloon lii wëg lii kon moom yonent bi alei saatu salaam dafa wéeru woon ne mu ne dafa wéeru <coughs> ilaa naxal dhahrahu ah, digg ginnaawam fa qaala ne alaa uxbirukum bi xayri nnaasi wa sharri nnaas riwaaya bi bi sanadin da'if mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog xutba benn ci xutba bi mu de yim def dane alaa uxbirukum bi xayri naas est-ce que duma leen digal ñi gën ci nit ñi est-ce que duma leen tegtal ba ngeen xam xabaaru ana ñam ñoo gën ci nit ñi wa sharri naas ak ñi yées ci nit ah inna xayra naasi rajulan amila fi sabilillah ala dahri farasi aw ala dahri ba'ir aw ala qadamay hatta ya'tiyahu al-mawt wa inna min sharri an-naasi rajulan faajiran jari'an yaqra'u kitaab Allah laa yar'awi ila shay'in minhu <coughs> waxoon nañ la boo fàttale ko ba ñuy def Euh, taxriiju xadiis yooyu waxoon nañ la imaamu Nasaa'i it soloo na ko euh, waaye dane Abul Xattaab nag man xaw ma ko quoi waaw Abul Xattaab yi laa mooy mooy majhul bi kon mu ne yeneen ci ma lay saaf saaf ne ki gën ci nit ñi mu ne <clears throat> rajulan ab nit la wax nañ fii nag amul amul mafhum de bu doone kon jigéen bokku ci déedéet Ah. yu mel ni buñ naan xayrun naasi wala ah, ah, buñ naan eh, sab'atun yudhilluhum llahu fi yow yawma la dhilla illa dhilluhu bis juróom-ñaari ngi ñoo xam ne buur yàlla dina leen keral bés bi nga xamante ni amul ker lu dul keru buur yàlla mu boole woon ci mooy ñoom ñu woon li naan rajulun rajul loolu mooy ne yow doon ay góor kese la déedéet mooy la nekk góor na nekk jigéen kon mu ne ki gën ci nit ñi <clears throat> inna min ki bo ki bokk ci ñi waaw ci ñi gën ci nit ñi wala ki gën ci nit ñi mooy min bi mën na nekk tabaani bi mooy loo xam ne partitif la naan bokk na ci wala rek mu nekk bayaani ya waaw <clears throat> loo xam ne day leeral rek mooy ki gën ci nit ñi mooy hein rajulan benn góor la wala benn waay amila fi sabilillahi ala dhahri farasi dafa liggéey ci yoonu yàlla kër këri sonn ci yoonu yàlla ala dhahri farasi ci ci kaw fasam waaw aw ala dhahri ba'irihi wala ci kaw gëléemam aw ala qadamayhi wala mu dox ak tànkam waaw comme li nag nit ñi fii rek Tabuk loolu leen dal li am na ñoo xamante ni seen tànk lañ doxe am na ñoo xam ne dañoo war fas am ñoo xam ne li ñu war muy jëm voilà mooy loolu la hatta yatiyahul mawt mu nekk ci yoonu yàlla ah ba dee di ko dikkal waaw loolu du jihaad kese mais fii nii bu naan euh, nu mu tudd euh, euh, rajulan amila fi sabilillahi ala dahri farasihi aw ala dahri ba'iri aw ala qadamayhi hatta ya'tiyahu al-mawt nga ne ma jigéen moom du bo du xa du xare ah am na si l'islam jigéen wax nga dëgg du xare mais day participer ci xare yi comme nañ gisoon ñoom sayyidatu Aïsha keroog ko xol hadith sayyidina Anas ba mu ne gis naa sayyidatu Aïsha ak yaaya ñuy jëli ndox di ko def ci génn ñu ñi nga xam ne ñoo blessé di leen faj ak yaay ummu sayyidatu ummu atiya nusaybatu bint Ka'b wala nasibatu bint Ka'b moom it da doon faj ate gisoon nañ jigéen ñi seen yàgg participer ci xare yi yàgg nag Xaybar na ko noonu kon mooy dañuy participer te ñooñu mooy loolu lañuy participer ci faj mais du dañuy xeex déedéet voilà waaye it fii sabilillahi mooy koo xam ne yow ci yoonu yàlla mooy ci yoonu yàlla mooy lu jëmale bii nit nga nekk ci teg sa tànk ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ak ala dhahri farasihi ba'irihi ak xadamayhi mooy ci état bu man bi nekk yow que ça soit nga ba man bi wari oto wala boog yow yàlla defal na la dara mooy du la tee nekk ci yoonu yàlla waaw ak noo nu sa situation mën a mel même bu dee ne yow yoroo lu dul say tànk rek muy amoo dara lu say tànk yow ala sabilillah ci ngay ne hatta yatiyahul mawt ba ne ko faatu dee di ko dikkal wa inna min sharri naasi mu ne ñi yées ci nit ñi nag wala ki yées ci nit ñi wala bokk na ci ñi yées ci nit ñi rajulan faajiran waa joo xam ne kaccoor la jëri an bu ñeme ñeme nag mooy ñeme di xotti war borom bi subhaanahu wa taala ñeme la ñu mel noonu <coughs> ngeen jéggal ma sama baat ba léegi boobu balee léegi dafa xaw a kii waaye j'espère que dina leer <coughs> bu leerul xam naa moom dañuy obligé ñu jël pause fan yi ba ba mu tane ndax bu dee wax ji du leer euh, j'espère que mu ngi leer day leen mu ay baisse de kii <coughs> waaw de xaw ma décibel xaw ma nu ngeen koy waxe waaw waaye alhamdulilah léegi muy mu mooy waay xamante ni ah dafa ñeme xotti war ma yàlla yi wax ji moom dafa mel ni mais ni muy xaar ñu ne ko buur yàlla mooy xaraamal lii yi mu dul woon def sax bu yëgee ne l'islam da koy tel ah, waaye yow loolu daal dara newu ci mooy nit ku ñeme yi ñu naan waa ji dafa ñeme yàlla da gis góor goo xam ne. day def loo xam ne paaxul ñu ne ko lii dafa xaram mais mu mel ni bañ ko nee dafa xaram dafa gën a xabtal waaw dafa gën a xabtal mooy di gën a def di gën a dikke yi nga xam ne mooy borom bi xaraamal ne moom mooy buñ ni lii xam mais xaraam na xeesal ah parfum wu génn ci mbedd yi parfum foo jàll ñépp xam ko seen façon maquillage yi ñuy def di dem ci génn naan xaw ma sëriñ bi la ñuy siyaare rek wal iyaadu billah fa ñu waroon a xame seen diine ba duñu ko fa def bu ñu fay dem la ñuy gën a la ñuy gën a okral seen xar kanam te loolu lépp du lu xaram boo leen ko waxee dafa mel ni mais dafa jaar ci nopp bii fël feneen fi quoi waaw. gars yi caaxaan kat yi ñu naan leen ay làmb baaxul. xoolal gaa yi futteeku en plus def yaramu neen awraay nit rek waroo ko mën a xool en tant que góor dafa am loo xam ne waroo ko xool ci sa mbokk sa góor en plus yàq temps bi en plus rey julli en plus noonoo yi muy indi mooy li sàngaray def loolu da koy def waaw innama yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakum al-'adaawata wal-baghdaa'a fil khamri wal maysir wa yasuddakum an sabiilillah wa an dhikr wa ani salaa fa hal antum muntahun mais loolu moo am ci yeneen façon jeu yëpp ah booy def as-sabr wa taqsim ci wàllu usul da ngay gis ne loolu noonu c'est pareil moo tax c'est archaïque et c'est jaahil moo naan non yii dara newu ci parce que alxuraan terew kat moo naan alxuraan terew ko yow neel yow yow yow yow nga xam ne laysa indaka shay'un min al-aalab yow mi amul benn moyen yow man nga ne yow te tamit doo boroom xam-xam te dégluwoo boroom xam-xam man nga ne loolu newu fi parce que te loolu doo ko wax waaw Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ah, ba muy tere ba mu ne alquran ne ndaw si alquran mu ne ko sa boroom alquran moo tere kuy yokkalaate ku yokk ci karawam ak ku koy yokkal waaw ndax buur yàlla rëbb na leen ndaw si ne ko ma man jàng naa alxuraan faatiha ba naa si jàng naa ko faatiha ba naa nag waxuma la nga ne faatiha après euh, suuratul naas après di de non faatiha li ci tegu mooy suuratul baqara suuratul ali imran di dem ba naas mu ne ko man loolu lépp jàng naa ko alkitab mi na dëf côté bii ba côté bële taman yow lii ngay wax ne mu ngi ci alquran ndax dane ko da ko wax mu naan ko lii yooyu yooyu mu ne ko ma mu ngi ci alquran boo ko jàngee di nga ko gis am na riwaay bu ne ndaw si dafa dem <coughs> ñëwaat mooy ginnaaw ay quelque kii ñëwaat ne ko jàng naa alquran faatiha banaas lii nii nga ma wax nii ne mu ngi ci alquran gisuma ko mu ne ko boo ko jàngoon dëgg dëgg di nga ko gis waaw mu ne ko yow xanaa bi ngay jàng alquran romboo fi suñu boroom naan wa ma ataakumur rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu romboo lool romboo fi suñu boroom subhaanahu wa naan lu leen alquran lu leen yonent bi alayhi salaam jox ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam jox jël lu mu leen tere na ngeen ba jàngoo lool taw si ne ko ah kay ah ko nag lii mimma nahaana anhu rasulullah sallallahu alayhi wa yokk ci karaw mèche ak yu mel noonu dafa bokk yi nga xam ne al yonent bi alayhi salaam moom mi suñu boroom ne moo ñu ko tere kon kay mu ngi noonu loolu ci alxuraan xoolal déggin ni kon yow bul taxaw naan neel man xaw ma ah man dama dégg ñu naan lii baaxul mais est-ce que man ngeen ma cee leeral voilà noonu la mais doo ñëw wax say wax ba pare affirmer ba pare toog bi xoole jàpp ne ba pare nag cramponné ci ne dootu jóge parce que ñoom diwoon ko def wax naa la ñoom diw bés boo deewee duñ leen suulaale <coughs> waaw koo fi man di topp mu lay wax loo xam ne dafa xaram parce que moo siiw mais loolu <laughs> Alxuraan wax mais lu bon du deñ di nekk lu bon walaw aajabaka kasratul xabiis waaw même bu dee ne lu bon yi def laa yéem mais lu bon la rek jeex na où est le problème mais dafa xaraam bu xaraamee xaraam li wa ma ko wax bu duggee sa bàmmeel du la fa fekk de du la fa fekk bari nga problème yoo am àddina gisoo kenn waaw afa man yujibul mutarra idha daa te ba nga sonnee sa borom nga ñaan moom nga woo de kon nag moom bu la digalee defal fekk am na ñuy def le contraire loolu noonu bu mu la yitteel ñaanal leen di ñaan yow fexeel nekk ci liñ la digal tey ñaan buur yàlla def ñoom mu gindi leen loolu rekk nga man kon mooy mu ne ci yées ci nit ñi wala bokk na ci ñi yées ci nit ñi mooy koo xam ne dafa ñeme yàlla moom lañ naan ku ñeme yàlla jari'an rajulan jari'an fajiran nekku kàccoor bu ñeme yàlla boo xam ne kat yaqra'u kitaab Allah day jàngi ya téere bi yàlla bi de <clears throat> ah mooy boo fi gisee am bari na bàkkaarkat yu mag yoo xam ne ah mooy lii mooy kon bokk na ci ndax lii moo koy wane parce que jàngal Alxuraan man la nekk ak lu mu def def lu bon manu la nekk ki yées ci nit ñi waaw <coughs> loolu manu nekk parce que kooku au minimum kii jullit la kon mooy bokk na ci ñi nga xam ne mais du modèle bu baax parce que ku yor lu mel ni leeru alquran ba pare sànq mooy masalul ladina hummilu tawra thumma lam yahmiluha moo tax man na nekk tamit ki yées parce que boo nit ki hein buur yàlla def teraanga bu toll alquran xéewal gu toll noonu ngëneelu yàlla mu boole la ci amoo dara rek nga koy jàng di ci def leneen lu wuuteeg li nga xam ne moo tax mu jóg loolu c'est hyper grave loolu c'est hyper grave waaw waaw <coughs> ndax alquran yonent bi alei satu ne day nekk xujjatun laka aw aleyk soit mu nekk preuve pour yow wala mu nekk preuve contre yow voilà mu nekk preuve pour yow wala kon nag xujjatun laka wa xujjatun alayk li muy wax al qur'aan burhaan ak yooyu noonu xujjatun wal qur'aan xujjatun laka wa alayk day nekk preuve pour yow wala contre bu dee danga koy jàng te li muy tere yépp nga koy def mooy yow boobu yaa ngi dajale layu yàlla yi sa kaw waaw ah yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa ngay jàngloo yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yi ngeen di def ah seen sarax yi ci ay bu dul woon man bu dul woon man mooy loolu rek ak tamit wax ju ñaaw boo koy joxe te yaa ngi jàng lool ngay def loolu nga jug nga jikkoo noonu mais yow di am lay yow ah innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu yooyu yëpp rijsun min amali shaytaani fajtanibuuh yooyu yëpp nga nekk fuñ la fekk ngay ngay laaj fas yi fuñ toll PMI bi waaw tey moom kerte kerte bi moom nu mu demee Longchamp tey course bi nu mu demee kan moo ne ci kanam waaye yan yan ci yan leen di yan leen gis te pourtant yaa ngi jàng loolu léeg-léeg nga mos quelque bouteille yi sàngara te pourtant yaa ngi jàng yooyu loolu xujjatun alayka kon mu ne mooy ni ki bokk na ci yées ci nit ñi koo xam ne dafa ñame yàlla nekkub kaccoor di jàng alxuraan mais dara la ko jariñu waaw waaw puus waaw loolu mooy moo complète discours booy danewoon bii de ak bëri beneen biñ gisoon bu Seydina Uqba ibn Amir bii dane Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala ko solo léegi ba léegi euh, dafa am benn affaire nag boo xam ne euh, dama ko fàtte woon préciser parce que euh, ghazwatu Tabuk ghazwatu Tabuk mu ngi am kañ ci mois rajab ci mois rajab comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon que ne yeneen boroom xam-xamu siira yi ah, te loolu lu ñu dëppoo la ñoom ñépp këne mu ngi xewoon ci mois rajab sanata tisin eh, ci loo xam ne amul wuute mu ngi amoon neuvième année bi ci mois rajab nekk ci loo xam ne amul wuute eh, imam li ma fàttewoon préciser mooy xam nga yonent bi aleyhi salaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, am na li ñu la doon wax ne <clears throat> mooy an najaashi an najaashi fakkart tazakkart yaa ngi fàttale ko an najaashi xam nga rahmatullah alayhi asxama comme nim ñëw ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj bunul Hajjaaj rahmatullah alayhi naka noonu imaamul Buxaari yi tudd na ko waaw këni asxaba la tuddoon euh, ci saxiix bi soloon riwaay boobu léegi mooy asxaba moomu nag asxama moomu daa am loo xam ne mooy waxoon nañ la ba ñuy moom defuñu woon tarjamaam waxoon nañ la parce que ci riwaay imaam muslim bi dane maatal yawma abdun saalih asham waaw ci riwaay imaam al bi comme ni mu nee ci bi muy wax ci hijra ila al xabasha ba muy yëgle ak faatoom dane fa quumu fa sallu axiikum ashama waaw kon mooy <clears throat> ashama moomu nag di le négus xam nga tuuboon na comme ni ñu ko gise woon comme ni ñu ko gisoon hmm? yaa ngi fàttale ko lool moom nag waxoon nañ la booba que euh, moom mais waxoon nañ lu bari ci ay mbiram ndax man fa newoon ak ñoom ak ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ak yooyu moom an-Najaashi ak la xewoon ak Amr ibn al ma ñëwoon ngir nanoon na jël cinquième année ba wa eh, hijratun adina al muxtaaru fi rajab muy hijra googale ci al hijra ila al xabasha amoon ci cinquième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam asxaaba moom nag waxoon nañ la boobu këni ci neuvième année bi lay génn àddina te boo fàttale ko dafa am lu ñu digge woon <laughs> dafa am lu ñu digge woon après la ci sama xel dem eh, parce que eh, imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi men Muhammad ibnu Umar ibnu Waaqidi al-Waaqidi rahmatullah alayhi <laughs> bokk ci suyuuxu siira yi waaye huwa matruk eh, moom dafa ne dafa ne asxama ci rajab la génn àddina ci ci neuvième année bi ci la an-Najaashi génn àddina waaw moo tax euh, léeg-léeg nga gis ñenn ñi di toxal naan <coughs> comme li Ibn Dihya wax ne qaala ahlu siyari wa tuufiya fi rajabin sanata tis'in min al-hijra mu ne moom Ibn Dihya wa tuufiya te moom an-Najaashi kat faatu na fii rajabin sanata tis'in mu ne waa ahlu siyar yi ñoo ko wax waa mais loolu imaam al-Waaqidi mooy ki wax loolu am na am na fu ko ci toog ci waa ahlu siyar mais ci neuvième année bi génn àddina <coughs> parce que bi mu génnee àddina euh, kon mu dee ci neuvième année bi ci mois Rajab hein loolu lan lay indi <coughs> Tabuk ne woon mois Rajab kon mooy ñun day fay kon bu boobaa mooy bu dee ne jàpp nañ ne loolu loolu du sax la waaw mooy dañ koy prendre avec des pincettes pour l'instant waaw parce que euh, wax ji cées laayam moo desee dëgër même bu dee nga xam nañ an yi dëgg la ci jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam la faatu ba yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko tàggee waaw mooy dafa may masala buñ diggee woon ne bu ñu ñëwee ci faatuk an-Najaashi dinañ gis as-salaatu ala al mooy jullee néew bu fi ñëwul léegi nag ça fera l'occasion insha allah tamit ñu lan ñu gisaale salaatul janaasa muy masala yi nga xam ne ñooy tourner ci autour de jullee néew jullee néew ak bon euh, euh, mazhahibu boroom xam-xam yi ak naka lañuy jullee néew ak lan mooy jullee néew ak lan mooy jullee néew <coughs> loolu kon insha allah euh, dañu koy def kon ci enseignement yi yi ñu jële ci yi nga xam ne bu ñuy def ghazwatu Tabuk amaana ba la dugg ci ghazwatu Tabuk parce que lii bu dee ne ci rajab la am comme l'imam al-Waqidi wax rahmatullah alayhi mooy kon c'est force c'était avant Tabuk waaw Tabuk ci mois rajab la am asxama mu ne mu faatu ci mois mooy xew-xew bi nga xam ne moo ci xew te mu nekk ci Sahihayni mu nekk ci Sahihayni ndax imam Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moo ne na annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila ashaabihi radiyallahu anhum an-najaashiyya thumma taqaddama fa saffu xalfahu fa kabbara arba'an waaw imaam Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne ngeen jéggal ma xaw nañu def détour tuuti mais lii dama ko fàtte woon dëgg la dañ ko waroon wax avant ñuy génn Tabuk avant ñuy dem Tabuk lañ ko waroon wax waaye walillahi alhamdu wal minna bañu ko fàttale ko parce que buñ ko fàttale ko woon du tout mooy dootuñ ci gaaraat mais alhamdulillah euh, mooy <coughs> te am na te am na benn xadiis boo xam ne dinañ ko gis ci wàllu tabu dinañ ko gis waa tey wala biiri ñëw loo xamante ne nii day feddali day dëgëral tamit waxu imaam al-Waaqidi waaw parce que <coughs> bu dee matruk la waxam ji waxam ji dinañ gis xadiis boo xam ne da koy feddali parce que xadiis boobu lan la lan mooy nañ ci wax tuuti rek mooy xadiis ci biir xadiis boobu yonent bi alayhi bi mu nee dafa doon wax koo xam ne Qaysar moo ko fa yónni muy César parce que xam nga keroog maa ngi anamu julli ni ñëw ne mais anam loolu ñooy ñëw ci côté boobu Hiraql ki mu bi mu yónnee benn ndaw ci yonent sallallahu alayhi wasallam waaye ba mu ñëwee da koo yëgal ne man bind naa ay lettres yonent sallallahu alayhi wasallam waaw bind naa ko bind naa diw bind naa Qaysar bind naa kii bind naa ñoom diw waaye ñoom diw an-Najaashi bind naa ko mu ne Najaashi ba mu ko bindee daf koo xotti te xam nañ ne Najaashi ba xotti euh, euh, ba nga xam ne moom moo ñàkk moo xotti lettre yonent sa alayhi salaam bokkul ak Najaasi bi ko gëmoon te kooku mooy kat <coughs> ki ko talool Seydina Anas ci xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi yaa ngi fàttale ko bi ñuy wax ci affaire lettre yi li taxoon ñu nootaloon loolu <coughs> ci lettre yi mu ne bind na najaashi te bokkul ak sa wa laysa bi najaashi alladhi amana bi bokkul ak an najaashi bi ko gëmoon a waaw mooy bokkul ak an najaashi bi nga xam ne moo ko gëmoon kon loolu ñu xam ne kon ki nga xam ne moom lañ yónni woon te loolu gisoon nañ ko bi ñuy wax lettre yi lettre yi nag dañu boole woon lépp waxoon nañ la lettre yi dafa commencé après Hudaybiya mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu di bind ay lettre même ba ci dernière ba ci ay di bind ay lettre dernière année bu mu def ci kaw suuf moom sallallahu alayhi en tant que comme ni mu ne woon Medina même ba loolu noonu yeneen tamit saa dañu doon di bind lettre. léegi kon <clears throat> mooy kon bu dee ne ci rajab te sax mën nañ ne affaire bi li ñuy wane mooy sax amaana avant rajab la woon waaw pourquoi lu koy wane lan mooy gine kii que avant rajab la woon mooy ne bu dee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog Tabuk. ndaw Najaashi bi mooy ki nga xam ne mooy euh, euh, non Qaysar ki mu ko yónnee woon euh, dina ñëw ci xadis boobu parce que lépp ça ça lépp ça tourne que xadis boobu wér naa mu ngi ci musnadu imaamu Ahmad am nañu ko wéral rahmatullah alayhi te mooy ñu ne lu wér la de ce fait mooy kon mu dee ci biir kooku wax waa ji ne ko man bind naa bind <coughs> mu xotti fa mazzaqa Allahu mulka buur yàlla daal di xotti comme ni mu xotti buur yàlla xotti nguuram mooy mu def nit coup d'état ko waaw. ma bind ak Najaashi mu xotti ko moom it mu am ci mu wax ci moom après ma bind sa waa ji moom mu garder ko kon nañ la Qaysar moom bañ ko bindee muy Hiraql César moom dafa teral téere ba comme ni ko gisawoon ci lu yaatu ci borom xelaas ba mu koy wax. waaw ne moom da koo def ci foo xam ne fu ne fu ba xaaruwaa def ci foo xam ne fu am par fu vraiment teral yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne comme que noonu ko terale kon mu ñaanal ko ne ko moom gars yi duñ dañ nekk ci yiw fekk moom mu ngi dund ñoom romains yi ñoom byzantins yi kon bu boobaa mooy an-Najaashi lan moo tax ma ne <coughs> même li imaam al-Waaqidi wax loolu te eh, imaam Ibn Dihyan wa ahlu siyar nee nañ an-Najaashi mu ngi génn àddina euh, neuvième année bi ci mois rajab ma ne neuvième année bi waaw mais mois loolu noonu niruwul lu dëgër premièrement imaam al-Waaqidi moo ko wax te tamit euh, xew-xew bi ñu bi ñu la junj léegi ne dinañ ko gis soit xam naa bii di ñëw lay doon parce que tey xam parce am na lu ñu war a gis avant hein insha allahu taala mooy. <coughs> parce que je voulais qu'on fasse deux heures de temps de cours euh, équivalent ñaari jataayu cours comme que ci yoon par une heure la def mais léeg-léeg ñu xaabaabal def euh, benn pierre deux cours équivalent wu euh, ñaari jataay ci benn wala ñett sax comme ni ñu def keroog trois heures mais <coughs> j'ai peur que bon pour l'instant daal bon nañ waxagul nañ ñëm ñoom soit soit ñu continuer wala rek bu une heure yu jotee ñu yem noonu mooy ne xam-xam boo mën a junj loolu yonent ma sax-sax dane moom dafa bind Najaasi yi mu xotti ko te leer na yow nag bokkul ak Najaasi yi bi ko gëm te Najaasi bi ko gëm mooy ki accueilliroon ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ñu jóge woon Makka fekk yonent ma lay sax sax ma woon Makka waa Makka doon ko sonal te cinquième année ba ginnaaw gàddaayam ah, ah, alayhi salaatu wassalaam te Najaasi boobu dafa nekk ba ni ko yonent ma lay sax di tàggee bi mu génnee àddina mu yëgal ko jullit ñi kon moo taxoon ma la diggante cinquième année bi ba nga xam ne la Najaasi di génn àddina yonent bi aleyhi salaatu salaam ko benn lettre te Seydina Anas moo ñu ko wax bi sanadin sahih wa huwa fi al-hadith fi sahih keneen ki mu yónni bokkul ak kii Najaasi bi nga xam ne moo ko gëmoon bokkul ak moom ne waaw walaysa bi Najaasi alladhi amana bi ki mu yónni lettre bokkul ak Najaasi bi nga xam ne moo ko gëmoon voilà kon loolu leer kon ñu gis na affaire boobu leer na comme que nag loolu la mooy mooy léegi nag nga nga nga nga xool nag nga comprendre li tax ma ne la mu nekk ci rajab loolu day compliqué parce que la parce que mooy naka la an Najaasi di génne euh, àddina ci rajab ci neuvième année bi hein yonent mi aleyhi salaam daal di koy yëgal jullit ñi yaa ngi dégg mu yëgal ko jullit ñi ne am na ku faatu bu baax faatu na ci xabasa yi ba ci yenn riwaaye mu tudd turam ne mooy ashana waaw muy am najaashi xuumu jóg ñu julli ñu ñu julli ko jullit néew ku fi newul ci rajab ci rajab mu dem tabu te tabu de Tabuk àgg foofu ci mois Rajab ci mois Rajab yónni entre bi Najaasi yi génne yónni na fi kii ku dem Éthiopie ba ñëwaat ba yëgal ko ne dafa xotti sa kii mooy gis nga distance bi ci benn mois yooyu yépp xewandoo fi mooy lool dafa improbable waaw dafa improbable mooy ne ci neuvième année bi dëgg la mën nañu jàpp ne ci neuvième année bi la génn àddina mais nag këne ci mois rajab la loolu noonu moo jara seetaat bu ñu xamee ne moom an-Najaashi bi yonent bi alayhi salaatu salaam yónni lettre bi bokkul ak an-Najaashi bi ko gëm trop c'est simple an bi ko gëm naka lay xottee lettre yonent bi alayhi salaatu salaam ah naka lay xottee lettre yonent bi alayhi salaatu salaam te moom moo ko yaay Ummu Habiba mais moom moo ko caal Ramla bint Abi Sufyan mais fa la newoon foofu la ko Yonent bi sallallahu alayhi te am Najaasi moo organisé affaire bi ah kon nag mooy kon moo tax euh, lii précision la woon boo xam ne c'est vrai c'est dañ naan dañuy tudd naan ci neuvième année bi génn àddina te bi mu génnee àddina comme niñ la ko waxee léegi <coughs> Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu den waaw wax nañ xadiis bi sax na an sallallahu alayhi wa waaw ah ila asxaabihi an-najaashiya mu ne yonent bi alayhi dafa tàgge mooy dafa yëgal génn ko àddina wa yëgal ko saxaabaami radiyallahu anhu summa taqaddama ginnaaw gi mu jiitu xal fa saffu xalfahu ngir ngir jullee ko ñu daal def ab mbooloo ginnaawam sàppe fa kabbara arbaan bi mu koy jullee mu daal di kabbar ñeenti kabbar loolu yépp niñ ñëw insha allah ci masalatu salaatul janaaza janaaza insha allah te loolu Seydina Jaabir ibn Abdillah na Amr ibn Haram radiyallahu anhuma daal dina koy nettali moom it euh, euh, boo demee ci sax yi tamit daal dinañ koy soloo waaw Seydina Jaabir mu ngi ci Sahihayni euh, nekk ci mu nekk ci Sahihayni riwaay imaam al-Bukhari mu ne mu ne qaala annabi seydina jaabir radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam qad tuwuffiya al-yawma rajulun saalihun min al-habash fahalumma fasalluu alayhi qaala fasafafnaa fasalla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa nahnu sufuuf qaala abu zubayr an jaabir kuntu fi as-saffi ath-thaani Seydina uh, Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu mu ne qad tuwuffiya mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam qaala an-nabi yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax ne qad tuwuffiya al-yawma rajulun saalihun min al-Habash ne tey de génn na àddina benn waay boo xamante ne nii ku baax góor gu baax waaw minal xabashi te bokk ci waa xabasha waaw mooy ci waa xabasha waa Abisini di waa Éthiopie waaw Éthiopie xabasha lañ tuddoon waaw ba léegi Éthiopie arab xabasha koy woowe mu ne fa halum ma ñëw fa sallu alayhi ñëw leen ngeen ñu jullee ko dañu génn am na ci rewaay yoo xam ne dañu génn ci almusalla comme ni ne ci Muwatta aw Maalik imaamu Maalik min Anas radiyallahu ta'ala anhu ha ñu génn ci musalla mooy benn bërëb pàkk bu yaaf la woon nee nañu daal di faso faf naa ñu def ay ay ay sàppe fa salla nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli alayhi wa nahnu ñun ñu sàppe woon nekk ci gannaawam seydina jaabir abu zubayr muhammad ibn muslim ibn tadrus ne jële ci seydina jaabir ne seydina jaabir ba koy nettali dane kuntu fi saffi thani man maa ngi woon ci ah, fi nga xam ne mooy sàpp bi ne woon ci ginnaaw xoolal imaamu muslim kon loolu mooy wax kon yonent ma ne sa sam jullee na ko voilà <coughs> léegi euh, imaamu xoolal riwaaya wax naa la xadiisu Seydina Jaabir bi muttafaqun alayhi la hein muttafaqun alayhi la te feneen fi wax naa la ne tudd na <coughs> ki nga xam ne mooy rajulun saalix boobu mooy kan moo tax Seydina Jaabir am na ci beneen xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane maatal yawma abdun lillahi saalix asxama fa qaama fa ammana wa salla alayhi mu ne moom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma ibn Amr ibn Haram mu ne yeneen dane maatal yawma abdun lillahi salih dane de <clears throat> mooy bi asxama génne àddina génn àddina abdun saalihun jaam boo xam ne bu baax la asxama asxama la tudd mu fa qaama fa ammanaa fa ammanaa mu daal di ñuy jiite moom alayhi mu daal di koy jullee <clears throat> mu daal di koy jullee waaw ci am na beneen riwaaya bu Seydina Imran ibn Husayn nekk ci saxiix imaamu Muslim mu ne qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam axan lakum qad maata fa quumu fa sallu alayhi mu ne yeneen ci wàllu saabsaab da ne am na seen benn mbokk kon loolu wane ne asxaba maata ala al islaam moom bi muy génn àddina génn na àddina kon nag kooku génn na àddina seen benn mbokk fa quumu jóg leen fa sallu alayhi ngeen daal di koy jullee mu ngi ci mun a yaani an-Najaashi kim ci jublu mooy an-Najaashi kon nag mooy loolu noonu <coughs> leer na këne euh, loolu noonu euh, am na te wax nañ na nag jamono ji nga xam ne ci la am xadiisu seydna abu hurayra bi am na foo xam ne sax dane naa lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an najaashi saaxib alxabasha fi yawmi alladhi maata fiihi fa qaala astaghfiru li axiikum waaw mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañoo bi asxama génne àddina dañu ko jaale mooy dañu ko tàgge tàgge voilà mooy yëgal ñu ne faatu na <coughs> mu ne moom mooy borom an-Najaashi saaxib al mooy ki jiite woon Xabasha la labisini fii yawmi alladhi maata ci bés ba mu faatu fa qaala nee na yonent bi alayhi salaatu salaam li axiikum ñaanal leen jéggal seen mbokk muy an-Najaashi kon mooy lii day sax na ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko jullee léegi bu ñu jàppee ni neuvième année bi la mooy li ñu jàppul nag li nga xam ne moo moo dul dëgër mooy ci mois rajab ndax mois rajab ci la ah ghazwatu Tabuk am te ci mois rajab la yonent sarsam ci Tabuk la ne man bind naa Najaashi lettre mu xotti ko te kooku Seydina Anas nee nañu bokkul ak Najaashi bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi sarsam yónni woon lettre voilà bon bi ko gëmoon kon nag <clears throat> affaire boobu kon leer na. kon mooy euh, léegi kon mooy masala loolu lañ fàtte woon préciser génnu àddina am Najaashi ak jullee gu ko yonent bi alayhi salaam jullee laata muy dem Tabuk mais mooy même ci neuvième année bi mais këne ci rajab la nag loolu moo naqaree saxal ndax li ma la wax sànk kon mooy ñun doon dinañ am masalatul janaza salaatu alal janaza ah jullee néew waaye ak tàgge est-ce que ah tàgge tàgge xam nga am na xadiis yu ne yonent ma ne saar saar yoo xam ne da doon tere kuy tàgg nit ma ma ma ma ma ma na xaal yooyu insha yoon nag li ñuy njëkkee mooy buñ jeexalee tabu complètement parce tabu on tamit dem ba ci naafiq yi bu yonent ma ne saar saar nan lay mujjee ak naafiq yéeg ñoon ñépp ba mu jeex après ñu door a gis njàngat yi ñuy jële ci ghazwat Tabuk mais am na expédition yu ko jiitu woon ah am na sareye yu ñu yoo xam ne ñoo ko jiitu woon yooyu tamit bu dee am na yenn njàngat buñ jógee ci sareye yooyu juste dañuy dugg ci salaatul janaza ak yi jëm ci wàllu tàggee ak nan lañuy ñuy waajale néew bi ak yu mel noonu ak ngëneel yu nekk ci fekke li nga xam ne mooy jullee néew ginnaaw loolu nag yi nañuy dooru dugg insha allahu taala ci li jëm ci wàllu mooy jàngatu ghazwatu Tabuk insha allah mu taala ak tafsiru verse yi nga xam ne suuratu Tawba suuratu Baraa mooy wax ci loolu ak li nga xam ne mooy li jeexal suñu bayit bi bu Seydil Haaji Maalik radiyallahu taala nekk ci xilaas bu ko defee ñu ndar kàpp li nga xam ne moo jëmoon ci xare yi inshaa allahu taala yal na buur yàlla def ñu daal di koy fekke inshaa allahu taala léegi nag ginnaaw lii kon ñu Tabuk nahnu bi Tabuk nahnu fii Tabuk eh, <clears throat> ci ay xew-xew yu fa am mooy comme que fii lañ jóge nañ jël lu xaw a niroog lii ci jullee bi yonent ma lay sarsar jullee ki nga xamante ne mooy asxama ci loo xam ne jullee absent <clears throat> la mooy koo xam ne néew bi nekk ko fi ñu jullee la dinañ ñëw ci masala yooyu yépp ci jamono jo insha lool loolu est-ce que loolu mën naa nekk ba léegi est-ce que jagleel yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala boog même burul jagleel mais ci yan condition la est-ce que mooy exemple <clears throat> est-ce que damay toog fii ñu ne ma ñu tàgge ma ne eh, am na sa benn mbokk bu faatu Sénégal ah. ma toog fii ne gars yi eh, ñëw leen ñu jullee ko te moom néew baa nga Sénégal wala eh, am na sa mbokk bu faatu Russie ah. man ma toog ne aywa gars yi ñëw leen ñu jullee ko mooy loolu noonu lay demee ak yooyu insha allah dinañ ci ñëw. léegi nag pour lu ñuy defal transition lu niroog lu mel noonu te ñu koy nettali laa xewoon tabu muy jullee joo xam ne dañuy nettali ne yonent ma lay saar saam keroog tabu dafa jullee benn saxaaba bu ñu naan Muawiya ibn Muawiya al <clears throat> al-Muzani Muawiya ibn Muawiya Muawiya ibn Muawiya al-Muzani mu moom turam Muawiya la Muawiyatu ibn Muawiya ta al-Muzani dañuy wax nag al-Laythi tamit moom mii nag muy Muawiya ibn Muawiya Eh, dafa am xabaar buñ koy nettalil ci ay mbiram bu xew keroog tabu bu xew keroog tabu eh, eh. loolu loolu la ku mel ni imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi di nettali imaam al Bayhaqi mu ngi koy nettali ci Dalaa'ilu Nubuwwa boo demee ñi ko not ñi ko nettali bari na dinañ ñëw après ci mbir mi parce que yow nañ jël riwaay bi ba pare après ñu ñëw ci wàllu càllale ji mu ne imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ci yoonu Yazid ibn Harun mu ne axbarana al-Alaa Abu Muhammad al-Thaqafi annahu qaala sami'tu Anas ibn Maalik radiyallahu anhu qaala kunna ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam bi Tabuuka fa tala'at ash-shams bi diyaa'in wa shu'aa'in wa nuurin lam arahaa tala'at fiimaa madaa fa ataa Jibriilu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa jibrilu maali ara alchamsa alyowma talaat bi diyaain wa nuurin wa shu'aa'in lam araha talaat fii ma mada <coughs> mu ne aleyhi salaatu wassalaam mu ne Seydina Anas la ne mooy al-Alaa ci yoonu Yaziid ibn Haaruun mu ne axbaranaa xabaare nañu al-Alaa Abu Muhammad as-Saqafi di Abu Muhammad as-Saqafi qaala mu ne sami'tu anasa dégg naa anas ibn malik muy seydina anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne qaala mu ne kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi bi tabuk mooy agsi nañ ñu ne dañoo nekk ko nag yonent bi salaam ci ghazwatu tabuk ñu nekk tabuk jullit <coughs> ñi ñëw nañ waajal seen bopp escale taxaw di xaar romain ci entre temps nag bañ fa newee ci la xew-xew bii am mu ne fa talaat ash-shamsu bi diyaa'in wa shu'aa'in wa nuur lam araha talaat fi ma mada na Anas nee mais jant bi daal di fenk leer ak ceññeer yu leer ak leer boo xam ne mais masumaa gis jant bi ci lu weesu mais mu masa leere noonu nee fa ataa jibrilu alayhi wa salaam rasulallah seydinaa jibril alayhi salaatu salaam dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala mu ko yaa bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam ne yaa jibril ne ko mais jibril man dinaa am lu ma la bëggoon a laaj alayhi salaatu salaam ma lii ara shamsa al yawma tala'at bi diin fii ma ma toog lan moo tax <clears throat> ma gis ay jant bi dal di fenk ci leer boo xamante mais leer gi ni mu mel ak ceeñeer man masumaa gis mu fenk nii mu mu nii ci lu weesu qaala nee na seydinaa Jibril ne ko dhalika anna Muawiyata ibna Muawiya allaysi maata bil madina al yawm nee na seydinaa Jibril ne ko nag boo gisee loolu parce que seydinaa ku ñu naan Muawiya di doomi Muawiya allaysi moom lañ naan al Muzani nag maata faatu na bil madina al yawma dafa faatu tey Medina mu ne bi mu faatoo nag Seydina Jibril lañ ne mooy nettali fa ba'atha Allahu ilayhi sab'iina alfa malak yusalluuna alayhi nee na nag suñu boroom Seydina Jibril ne ko suñu boroom dafa yónni soixante-dix mille malaaka ah juróom-ñaar fukki malaaka yo ëpp na lool ci ay junni junni soixante-dix mille ay malaaka yusalluuna alayhi ngir ñu jullee ko xaala mu ne wa mimma nee na bi mu waxee lool yonent bi alei satu salaam ne waa <coughs> ah Seydina Jibril loolu lu ko waral lu ko waral ba suñu borom di yónni soixante-dix mille malaaka ngir ñu jullee Muawiya ibn Muawiya lay si lu xew moom moom lu xew lan lan la def lu spécial lan la kii lu tax loolu suñu borom yónni lu mbooloo ci malaaka yi ngir ñëw di ko jullee qaal nee na Jibril ne ko alayhi salaam bi kasrati qiraatihi qul huwa allahu ahad bil layl wan wa fi mamshaa wa fi qiyaamihi wa qu'uudihi mu ne ko boo gisee loolu yaa sayyida yaa Muhammad sallallahu wa sallam mu ne ko ndax bari gu mu bari di jàng xul gu mu bari woon di jàng xul huwa allahu ahad ci guddi yi ak bëccëg yi ak bu doon dox ak bu doon tëdd ak bu toog bu jekki woon bu toogoon mooy moom ci position am yépp ci jamonoom june foo ko fekk mu ngi jàng xul huwa allahu ahad waaw sopp gu mu soppoon saar boobu nag di ko jàng fu mu man di tollu loolu moo tax suñu borom bi mu génnee àddina mu yónni soixante-dix mille malaaka ngir ñu daal di koy jullee moo waral leer gi ñu gis mu ne ñun nettali bi ne fa hal laka Seydina Jibril tegal ci li yonent mi alayhi salaatu salaam fa hal laka ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an aqbida laka al fa tusalli alayhi mu ne ko est-ce que bëggoo yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an aqbida man sayyidina jibril alayhi salaam ma daal di lay ngëbal suuf si fa tusalli alayhi mooy mu xëccal la ba nga mel da ngay tiim xam kii wam néewam nga mën a jullee ci moom nga mën koo jullee muy jullee ku faatu est-ce que bëggoo ma defal la lool nee na sallallahu alayhi wa sallam ne ko naam ah kay qaala fa salla alayhi thumma après mu jullee ko après daal di dellu yonent ma la saa saa jullee ko mooy comme si da ko faa yóbbu mu jullee ko ñëwaat waaw eh. am na nag ci yeneen riwaay yoo xam ne balee na imaam al-Bayhaqi soloo ko ci yeneen càllale waaw balee <coughs> gisee naa Anas mu ne foofu eh, bi nga xamante ne nii loolu la mu ne fa daraba bi bi bi bi mu ne ko Muawiya ibn Muawiya foofu nag al-Muzani la wax moom moo génn àddina waaw mu ne desul ab garab Seydina Jibril daldi dóor laafam desul benn garab walla benn tund walla lu kawe lu dul ne àgg na suuf illaa tadadaat màbb na fa salla mu julli wa xalfahu safaani min al malaayika mu julli ñaari sàppe mu jiite moom Seydina Jibril ñaari sàppe ci malaaka yi nekk fii kulli saffin sab'una alfa ëpp li wax fi bu nekk soixante-dix mille malaaka Seydina yonent yonent la sa sam ko yaa Jibrilu bi ma naa la hadhihi manzilata min Allah yonent la sa sam ne ah waa Jibril lii nga ma nettali ne nii waa jooju muy Muawiya sama saxaaba boobu ibnu Muawiya al-Muzani lii moo xew ciy mbiram yow yaa ko jiite ak yaa ko jullee ñaari soixante-dix mille malaaka nekk sa gannaaw mais ci lan lan la lan la jote loolu euh, euh, maqaama gi ak tamit wàccuwaay wu rëy bii ci boppam bi subhaanahu <coughs> nee na mu daal di koy wax ne ko hein euh, non yonent mi salaam la Seydina Jibril ne yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam maata Muawiya ibn Muawiya al-Muzani afa tuhibbu an tusalli alayhi qaala na'am nee na <clears throat> voilà yonent bi saa saa moo doon jiite la wax ne ko Muawiya ibn Muawiya al-Muzani dafa génn est-ce bëgg nga koo jullee mën a ko waaw mu daal di dóor ja kii li nga xam ne mooy euh, euh, euh, laafam amul dara lu dul aw aw garab. wala li nga xam ne mooy atma mooy ay tund wala lu kawe ci suuf si lu dul ne dafa mujj daanu <coughs> lépp maase yonent ma saa saam jullee ko te bi ñu koy jullee soixante-dix mille malaaka ñu ngi ci ràpp sàpp sàpp bi ko topp moom yonent ma saa saam beneen sàpp bi soixante-dix mille après bi paree la ko ne lan moo tax mu am loolu ci lan la amee wàccuwaay bu rëy boobu fa borom bi subhaanahu wa mu ne xaala bi xubbihi qaala nee na mu ne ko bi hubbi qul huwa allahu ahad yaqra'uha qa'iman wa qa'idan wa dhaahiban wa jaa'iyan wa ala kulli haal waaw <coughs> nee na li mu ko amee mooy sopp gu mu sopp qul huwa allahu ahad ndax moom yaqra'uha qa'iman wa qa'idan wa dhaahiban wa jaa'iyan wa ala kulli haal ndax da ko doon jàng buy taxaw moom daal foo fekk bu taxawee mu ngi jàng qul huwallah wa qa'idan bu jekkee mu ngi jàng qul huwallah wa zahiban buy dem mu ngi jàng qul huwallah wa ja'iyan buy ñëw mu ngi jàng qul huwallah wa ala kulli état bu ne <coughs> ah léegi euh, ci càll bi muy Usmaan ibn Haytham nee na biñ ma nettalee xadiis bi eh, fa sa'altu abi ma laaj sama baay al-Haytham ah ne ko mais ayna kaana an-nabi sallallahu alayhi wa ne fan la xewoon fan la yonent bi alayhi woon ba kee gaañu àddina àddina Medina moom nekku fa bañ ko ko yëgal mu ne qaala bi ghazwati Tabuk bi Shaam xare Tabuk la ne woon fële ca Sham wa maata Muawiyatu bil Madina Muawiya ibn Muawiya al-Muzani wala al génn àddina Medina wa rufi'a lahu sariruhu ñu ko li nga xam ne mooy euh, fa lal bañ ko mooy fañu fa lañ ko lalal néewam ba yonent bi sallallahu alayhi ko jullee ko léegi nag ginnaaw bi ñu waxee boo gisee ba léegi maa ngi naan ci li xadis bi nettali ci li mu wax mooy xadis bii nii boroom xam-xam yi dañu ne lii nii wérul waaw moo tax imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi bi muy indi wax jii nii di ko nettali ci albidaaya wa nihaaya dafa def zikru salaa as-salaati ala Muaawiyata ibn Muaawiya in sahha al-xabaru fi daalika mu ne lii tudd as-salaatu jullee néew gi Yonent mi alayhi salaatu wa salaam jullee ala ibn mu jullee in sahha al-xabar bu dee bu dee nettali bi koy nettali wér bu dee ne bi koy wax wér waaye loolu lan moo lay wan ne mooy eh, imaam eh, al-Hafiz Kathir ci boppam ñaari càllale yi ñu la wax ni bi mu ko ëndee bu ci nekk dane <coughs> wa fiihi bu njëkk bi dane wa hadha al-hadith fiihi gharabatun shadida wa nakara waaw wannaasu yusniduuna amrahu ila al-Alaa ibn Zayd hadha wa qad takallamu fiihi mu ne fii fiihi hada mais xadis bii moom fiihi garabatun shadidatu muranke gu rëya rëya gu taratar moo ci ne wanakaar ak loo xam ne sax dañ koy bañ loo xam ne lii dañ koy non lii non non waaw mu ne te nit ñi nag de moom dañuy koy wéer mbiru xadis bi ci al ala ibn zayd mu ne mi nekk ci càllale boobu mu ne waqad takallamu fiihi wax nañ ci moom boo demee ci ad-du'afa lil uqayli mizaanul i'tidaal yooyu yépp mooy que moom mii problème la mooy ci du'afa yi lañ koy daanaka gam-gam boole. beneen xadis bi ñu la waxoon sànq te waa ji Usmaan di laaj baayam naan ko mais yonent bi saa saa fu mu ne wax boobu imaam al-Haafiz Ibn mu ne bi mu ëndee loolu ba pare mu ne wa hatta aydan munkarun fi hadal